moo doon xuzaa'iyu ibnu abdi nuhmin ibn afiif ibn suhaym ibn rabi'a ibn adiy ibn dhu'ayb al dañ koy wax nag xuzaa'i ibn uthman ibn abdi nuhm Xuzaa'i la tuddoon di doomi Abd Nuhm Abd Nuhm di doomu kuñ naan Afiif Afiif di doomi Suhaym gisoon nañ ci jataay bii weesu as-Suhaymi voilà ibn Rabi'a Suhaym di doomi ku ñuy wax Rabi'a Rabi'a di doomi Ida Ida lu ma wax Adi non Ida ah, ibn Ida boobu di doomi Zu'ayb al-Muzani bokkoon ci kojuk waa Muzayna kon ndox naa la dañ naan ko Xuzaa'i doomi Usmaan dañ naan Xuzaa'i ibn Usmaan ibn Abdi Nuhm comme si Abdi Nuhm kon du bàyyi Xuzaa'i direct waaye maamam la imaam Ibn al-Kalbi miñ la wax sànq Hisham moom waxoon nañ la saduq la contrairement ak baayam Muhammad ibn Sa'id moom moom moom moom moom matruk la mooy baayam baayam ci matrukiini la bokk mooy ñi nga xamante ni nii seeni wax jarda dàq ganaar di Muhammad ibn Sa'ib al-Kalbi moom moom woo foo gis turam ci càlle sànnil mu bàyyil mu daanu mais doom ji mais doom ji nag hein moom saduq la muy Hisham mii Hisham ibn Muhammad ibn Sa'ib al-Kalbi wala moom Ibn al-Kalbi di Hisham ibn Muhammad ibn Saayib ibn al-Kalbi nee na Xuzaa'i bi moom mooy mbokku frère la ci Abdullah Zil Bijaadayni ah du gisoon nañ Zil Bijaadayni li abawayhi ñoo bokkoon nee ñoo bokk ndey ak baay waaw Zil Bijaadayni gisoon nañ ko keroog Tabuk voilà te def nañ tarjama walillahi alhamdu wal minna ah? ci xadiis sayna wa mawlaana ibnu Mas'ud ibnu Abdi radiyallahu anhuma mu ne ba léegi moom Hishaam ibnu al-Kalbi mu ne moom mii nag di Xuzaa'i mi bàyyi tex la woon ci Abdallah ibnu Mughaffal Abdallah ibnu Mughaffal tamit jot nañoo gis tarjama walillaahi alhamdu wal minna keroog rek ci ghazwatu Tabuuk bi ñuy tudd al-Bakkaa'iin ñi nga xam ne dañ doon jooy ndax dañoo ñëw bëgg yonent bi alayhi salaatu salaam utal leen lu ñu war ngir ñu fekke xare bi amuñu ndax amuñu ko mu ne leen duma leen awma lu ma leen di yebay lu ma leen di jox ngir ngeen war ko moom Abdallah ibn Mughaffal am nañu ne moom comme ci riwaay imaam boobu ne am nañu ne moom la am na ñeneen ñu ne déedéet du moom mais gisoon nañ tarjama moom Abdallah ibn Mughaffal al-Muzani kii nii Xuzaa'i bi Hishaam ibn al-Kalbi nee na rahmatullah alayhi moom Xuzaa'i bàyyi tëxla ci Abdallah ibn Mughaffal ndax lan Abdallah ibn Mughaffal ibn Abdi Nuhm mooy papaay Abdallah ibn Mughaffal mooy ibn Abdi Nuhm moo mële ndax euh, Mughaffal mi jur Abdallah ah di moo Xuzaa'i ñoom ay frère lañ waaw ndax ibn Abdi Nuhm boo gisee ku ci nekk ibn Mughaffal ibn Abdi Nuhm Xuzaa'i ibnu abdi nuhm voilà euh, imaam ibn shahin dafa solo ci yoonu muhammad euh, hisham bi di ibn al kalbi euh, mu ne xaddatana abu miskin wa ghayruhu boo seetloo euh, riwaaya al imaam ibn imaam ibn Saad fi tabaqaat bi muy tudd wafdu Muzayna dane axbaranaa ginnaaw bi mu tuddee càllale bu sëriñam bi di al-Waaqidi tudd ne ñoom ñooy première délégation waa Muzayna bu ñëwoon ci l'an cinq ci après gàddaay yonent bi alayhi salaam ci rajab yonent bi alayhi salaam defal seen gàddaay ñoom waa Muzayna seen kër yi ne leen man ngeen a dellu yéen ñu gàddaay ngeen fu ngeen man di nekk wax nañ la wax jooju wérul bi mu waxee lool moom imaam ibn Sa'd ba pare ca tabaqaat dane qaala axbarana Hisham ibn Muhammadin ah, ibn Sa'ib al-Kalbi qaala axbarana Abu Miskin muy Abu Miskin mi ah, wa Abu Abdirrahman al-Ajlani qaala kon Hisham ibn kalbi dane ki ko nettali ki ko xabaare mooy abu miskin ak abu abdurrahman al-Ajlani ñoom ñaar ñim nee nañu naka noonu ko imam ibn Sa'd nettalee na ko imam ibn Shahin nettalee ci yoonu Muhammad ibn eh, kalbi mu ne haddathana abu miskin wa ghayruhu an ashyakhin li Muzayna waaw bu dee riwaaya imam ibn Shahin bi dane ci ñu jële ci ay ay sëriñ ay mag ay paa ay kilifa ci waa Muzayna xaalu ñu wax bu dee riwaaye imaam ibn Sa'd bi lool amu ci dane rek Hisham ibn al-Kalbi dane Abu Miskin ki ñu xabaar ma Abu Miskin wa Abu Abdurrahman al-Ajlani ñoom ñaar nee qadima ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam min Muzayna minhum Xuzaa'i ibn abdi nuhm foofu loolu mooy càllale imaam ne Sa'd dana rek dëgmal na ci ndaw yàlla li sallallahu alayhi wa sallam jóge ci Muzayna benn mbooloo moo xam ne bokk na ci ñoom Xuzaa'i di doomi abdi nuhm mi ba mu ñëwee nag fa baayaahu ala qawmihi Muzayna mu jaayante mooy mu jëlal moom moo ne woon seen seen seen représentant mu jaayante yonent bi aleyhi salaatu wa salaam ci turu waa Muzayna tribu euh, bu dee riwaaye imaam Ibn Shahin biñ la wax sànq hein bi jaar ci yoonu Hisham ba léegi ak abu mu ne xaddatana abu miskin wa xayru xayru bu dee li ñuy tax ñu xam waa xayru mooy kan mooy Abu Abdurrahman al-Ajlani te lool il faut nga boole kon riwaaya yi mooy il faut nga xool turuqlu ndax yooyu fekk amoo ko mooy xadis bi euh, joxagoo ko gëddëm bala ngay wax ci xadiis da ngay dajale yoon yi mu jaar xam nga fee dane wa ghayruhu wa ghayruhu boobu nag boo ñëwee ci imam ibn Sa'd ci imam ibn Shahin foofu dane wa ghayruhu ak keneen ku wuteeg Abu Miskin boo ñëwee ci imam ibn Sa'd ci ngay xamee ne keneen ki dane mooy kan abu abdirahman al ajlaani waaw ñoom lan lañu wax ñu ñoom ñaar bu dee ci ñu léegi nañ jël riwaay imaam ibn shaahin kon mu ne ci yoonu ibn al kalbi mu ne haddathana nettali nañu abu miskin abu miskin wa ghayru ak keneen ki ak keneen an ashyaaxin ñu jële ci ay góor min muzayna ay kilifa min li muzayna ashyaaxin li muzayna qaalu ñu ne kaana li muzaynata sanamun yaquulu lahu yuqaalu lahu nuh ñu ne waa muzayna de mooy seen tribu ku fa dëkk lañ naan al muzani al muzani kenn du wax al muzayni parce que muzayna non al muzani ah comme juhayna kenn du wax al juhayni al juhani al juhani voilà uqbat ibn amir al juhani al juhani Kathir ibn Abdillah al-Muzaniyu al-Muzaniyu kenn doo al-Muzayniyu li Muzaynata sanamun yuqaalu lahu Nuh mu waa Muzayna dañoo amoon ëpp xërëm bu doon jaamu boo xam ne Nuh mu la tuddoon Nuh mu aw tur na turu xërëm la rek waaw comme li gaa yi naan statue de doon wax naan Euh, waa ji nu mu tuddati euh, Isaaf Naa'ila Hubal Manaat Laat euh, Uzza ak gaa yooyu tur la turu xërëm la wa kaana alladhi yaxjubuhu Xuzaa'i ibn Abdi Nuhm mu ne nag ki nga xam ne moo ko doon moo ko doon toppatoo nekkoon valet bi nekk mooy ki doon toppatoo yàlla boobu Nuhm moo male mooy yi di doomi Abdu Nuhm moom boo moyul baay ji sax yàlla bi lañ ko tudde mooy moom lañ ne jaamu yàlla boobu di Xuzaa'i eh, ibn Abdu Nuhm mooy Nuhm moomu di baayam boo moyul Abdu Nuhm boo moyul dañ ko tudde jaamu Nuhm di leen seen seen seen yàlla boobu mu ne kon wa kaana alladhi yahjubu Xuzaa'i ibn Abd ibn Hum al-Muzani radiyallahu anhu moom mooy ki nga xam ne moo ko doon toppatoo doon toppatoo sanam boobale moom Xuzaa'i ibn Abd Nuhm al-Muzani mu ne fa kasara sanama wa laxiqa bin nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam wa huwa yaquul am benn bés daal euh, yàlla ji nga xam ne moo ko doon toppatoo xërëm bi mu daldi koy damm toj ko daldi daw dem ci yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ah, maada xadas lu xew waa ji nga xam ne moo newoon sadana bi nekk xaajib bi la chambellan doon toppatoo yàlla bi waa lan moo xew nga xam ne caabi ja fa muy ne moo fay moo koy yor moo koy toppatoo di ko fomp ko raaya ko diw bu nit ñi indi offrande yi ci moom lañuy jaar mu xëy benn jour daldi toj xërëm bi dem ci yonent bi aleyhi salaatu wassalaam wa huwa ta moom yaquulu bi muy dem mu ngi wax lii naan dahabtu ila nuhmin li azbaxa indahu atiirata nuskin kalladi kuntu af'alu wa qultu li nafsi xiina raajactu xazmaha ahaada ilaahun abkamun laysa yacqilu abaytu fa diinil yawma diinu muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ilaahu samaa'i almaajidul mutafaddilu lii la doon wax moom seydina xuzaa'i ibn abd nuhmin almuzani bi mu dammee yàlla ji nag kon dinañu wax yaa doon laaj léegi lu xew hein moom la lay wax nii ana lan moo tax mu daldi damm yàlla ji daldi daw dem ci aleyhi salaatu wassalaam mu ne dahabtu <clears throat> ne dama dem ci suñuy foo yàlla boobale mooy yàlla la ko jàppewoon woon muy nuhmu lu ma faroon def mu ne damaa dem ci Nuhm yàlla boobu suñu sanam bi suñu xërëm bi li asbaha indahu atirata nuskin ngir ma dem rendi fa ah mooy yañ fay rendi xar yeeg tuural ko fa deret yi nga xam ne moom lañu koy ja jaamooy mooy euh, comme yi comme yi ñu xam ci ndëpp yi rek ak yooyu waaw ak garab yi ñuy yi ñuy rendil ñëw ba ca garab ga daal di ko fay rendi yooyu la voilà mu ne man damaa dem nag foofu la ngir def lool kalladhi kuntu af'alu comme ni ma ko yàgg doon def comme ni nga xam ne noon ba ma juddoo ba léegi loolu laay def waaw bu ma amee problème daal di dem rendi fa dara wala ma kontaan rendi fa dara ngir sant ko waaye daal benn bés wa qultu li nafsi ba ma demee ngir def lool wa qultu li nafsi xiina raaja'tu hazmaha nee na maw bi ma demee nag ngir def lool ma xalaataat ci mbir mi wax ak sama bopp bi ma xalaataatee vraiment indiwaat sama xel delloosiwaat mbir yi poser waat question ne mais à vrai dire sax ahada ilahun mais est-ce que xërëm bii nii hmm, lii nii salam bii idole bii nii ahada ilahun mais moom mais kii nii lii nii yàlla la kii nii yàlla la est-ce kii ab yàlla la ab kamoon koo xam ne mënu la wax ba pare ah laysa yaaqilu mooy en plus du xalaat parce que daa amulum xel sax ah matt mu ñu teg defar ko wam rafet jox ko forme nit ñëw fa di sëgg ka siggi di sëgg ka siggi di fa rendeeg lu ne <laughs> il est laaj hein est-ce que lii nii moom lii nii yaa jaadu na te hada ndax lii yàlla la ah ab ku koo xam ne manu la wax laysa yaqilu li gën a mooy lii mooy du xalaat ndax amul fu ñuy xalaate laysa lahu xiya amul xel mu ne nag bi ma xalaataatee defaat loolu xalaataat mbir yi ci laa ne abaytu maa bañ lii ma fi indi tey duma ko fi rendi xar mi moom du fi dee tey moom ah non en plus sax tey laay mujjee ñëw ci yi waaw abaytu lànk ma bañ fa yow yawma diinu muhammadin sallallahu alayhi wa jël naa décision ferme tey fa diinil yawma sama diine tey diinu muhammadin mooy diiney sayyidina muhammad alayhi salaatu wassalaam waaw mooy léegi lay xërëm pare naa ci non c'est c'est fini fa diinil yawma diinu muhammadin ilahu samaa'i almajidul mutafaddilu kan mooy sama boroom jamais plus nuux mi moo mi ma ko jàppe woon njuumte laa ne woon waaye ilahu samaa'i ki nga xamante ne nii mooy ilahu samaa mooy boroom asamaan ku tedd ki nga xam ne ak mbaaxam ku amul mbaax moo la ko defal waaw waaw mooy baaxe jëme ci nit ñi di leen xéewala di leen defal lu ne ay ngëneel xaala mu ne bi mu waxee lii xam nga lii mu def nii ñu bari li ñu nekk dañ tulul toog xalaat comme moom rek mooy ay atangi mu koy def waaye ba mu ci toogee xalaat benn bés la xam ne hé hé attendons ça quand même c'est pas jaadu waaw ci la xame xaat ne ça c'est pas jaadu parce que avant question bi rek doonu ko woon poser doonu loon poser wu question bi waaw moo tax ndëngte bari nañu nekk ci ndëngte mais dañ dul poser wu sax question wu est-ce que lii ñu nekk dëng na am dëngul looloo tax nag ñoom seenu génn ci li ñu ne du yomb waaw parce que dañuy dañuy bañal seen xel ñu xalaat waaw waaw bari na charlatan yuy nax nit ñi wala ay gaa yuy woote naan ay sëriñ lañ ami ndongo dañuy rey xalaat ci gaayoo yële duñ bëgg ñu xalaat ci mbir yi dañ leen di defal tous les obstacles ngir ñuy bañ a xalaat ci affaire yi ñuy def ñoom parce que dañu leen di gëmloo ne rien que di ci xalaat rek mooy sax alkande yow waaw di xalaat li buxaaba biy def walla li sëriñ biy def wala li maaman biy def rek ngay xalaat naan est-ce que lii jaadu na rien que xalaat ko waxuma la wax ko rek loolu mooy sax alkande waaw le faux sëriñ bi drainer ay taalibe yu bari di defi tànt ak fu ne muy cant fu ne di xalaat benn taalibe lañ dul may parce que dañuy rey lool ci ñoom gëmloo leen ne pour nga nekk nga mat àndandoo waa ji yow xalaat sax bu ko def waaw waaw loolu nag moo tax ñu mel noonu fekk looloo leen di dal génn leen ci lu ñu nekk ci réer gi ñu ne du yomb à parce que ñoom parewuñu waaw xalaat bi sax defuñu ko dañ leen koo éliminer dañ koo dagg ci seen xel yi moom mii nag de Xuzaa ibn Abd Nuhm al-Muzani radiyallahu ba mu ko defee la xam ne mais man ndekete man dama doon yàq tànkese sama dund gi yëpp ma paase ci lii waaw bari lu fi la fi gaay caaxaankat yi di di di di di gëmloo ba tax ngay mooy yàlla saasu su ne mais boo xalaataatoon tuuti xam ne lii ñu ma bëgg jaay lii ñu ma bëgg ma jënde ko sama alaaxira de oh jaru ko de waaw jaru ko ah lii raxiis vraiment lii moom moom moom du dara waaw lii ñu na ma nar bëgg ma jënde ko sama alaaxira mais jaru ko jaru ko parce que gars duñ ci xalaat waaw début nuru lu neex moom ngay am dañ lay ndax wa zayyana lahum shaytaanu a'maalahum shaytaani moo leen di leeralal affaire yi gëmloo leen ne fii mu ne moom yéen a fi ne waaw te lii wane ne yéen a nekk ci dëgg mooy gisu ngeen li leen xéewal yi leen yàllay defal seen compte yi day fees saasu ne dëkk bu ngeen bëgg dem dem yéen amu ngeen problème ay demande visa yi du jeex ay ñu leen di refuser fii ngeen di jaar feneen non loolu day wan ne nekk ci dëgg waaw ñi ci seytaane gina jay nag mooy ñi nga xam ne dañ naan ay jullit lañ ñu yor pouvoir politique wala pouvoir religieuse wala pouvoir religieux wala daal yu mel noonu ñu nekk ci caay-caay ak mooy yàlla mais fan la leen di jaar di rafetalal seen kii ne leen mais yéen yéen a ngi nii sax di rafetal leen seen jëf yooyu yow d'ailleurs boo demee Makka yow bokk nga ci ñi nga xam ni buur bi bu ko neexee mu bill kaaba gi yow moom booy def demande bi moo la koy may léegi nag ak duggam ci kaaba gi loolu day wane ne kii moo nekk ci lu baax ndax bu newul woon ci lu baax néeg bu toll nii dañ naan la néeg boobu Abu Jahlin dafa doon dugg bi boo mu leer la gaaw ku ku coupeel court léegi bu dee ne dugg ci kaaba gi rekk moo yow texe ga kon Abu Jahlin texe woon na bu yàgg Abu Lahab mais hubal hubal Abu Lahab ci biir Kaaba gi la doon dugg di raay hubal ak a niw <laughs> te kan la alxuraan naan tabbat yada abi kan lahabin way wa tabba kon kay mooy yooyu yëpp ay affaire say saytaane leen di lee yombalal mbir yi naan leen bu ngeen newloon ci dëgg privilège yi du ngeen ko am loolu loolu jafewul ak dëgg dara waaye ku xalaataatoon rek bari na ñoo xam ne li ñu ne li tax noonu ñu génn mooy duñu xalaat ci affaire boobu jamais waaw kii nag Seydina Xuzaa'i nee na ba ma fa demee ngir rendi foofu fa qultu li wa qultu li nafsi xiina raaja'tu xazmaha hada ilahum waaw question baa ngoog ku la fi mooy yàlla danga naan yow posewul question bi rek a hada ilahun mais est-ce yàlla la moom ba tax yàlla di ma dëggal naan ma defal lii subhaanahu wa taala moom mu nar maa digal le contraire a hada ilahun mais est kii yàlla la te loolu réponse bi day leer après ngay xam ne kii du dara parce que am nay jamono newut woon te yow am nay jamono xamoo ko woon te tamit léegi soit ñaara mën a am nga déggub robam wala mu dégg sa rob rek waaw ak fu la mën a fekk nga dégg naan hey diw maata diw walla rek moom mu dégg ñu naan la maata diw ñaar yooyu kesee fi kon nga xam ne laysa bi ilaa léegi bi mu demee noonu nag mu dikkal yonent bi aleyhi salaatu wassalaam fa baayaa annabiya sallallahu alayhi wa sallama wa baayaahu ala Muzayna léegi mu jaayanteeg yonent bi aleyhi salaatu wasalaam mu daw jóge Muzayna dem ci yonent bi aleyhi salaatu wasalaam jóge tribu de Muzayna dikkal yonent bi aleyhi salaatu wasalaam daal di jaayanteeg moom tuub dugg ci lislaam daal di jaayanteeg moom ne ko nag damaa bëggoon jaayanteel ngir sama tribu di waa Muzayna mooy mu taxaw seen place ne yonent bi aleyhi salaatu damaa bëgg jaayante à la place de ma tribu muy waa Muzayna yonent bi aleyhi salaam daldi di jaayanteeg moom léegi mu ne wa qadima ma'ahu asharatun min qawmi mu am dix personnes ci ay nitam yoo xam ne ba mu demee ñëwaat ñoom la àndal mu dëgmal àndam seeg ñoom mu ne minhum abdullah ibn dhurra muy abdullah ibn dhurra a ibn aid ibn taabixa ibn la ibn xalaawa ibn thalabata ibn thawrin almuzaniyu almuzaniyu raxmatullahi alayhi wa radiya anhu moom mii ci ñoom la àndoon euh, moom abdallah bi euh, moom nag kiiwam euh, tarjamaam bariwul fii lañ ko tudd ak le fait que yonent mi aleyhi salaatu salaam fa këram moom nii di abdallah ibn zurra al muzaniyu rahmatullahi aleyhi finalement basra la wàccoon Euh, Basra la ne woon moom Seydina Abdallah ibn Zura ibn Zarra ibn Aa'id ibn Taabixa ibn La'y ibn Xalaawa ibn Sa'laba ibn Thawr al-Muzani euh, radiyallahu ta'ala anhu wa ardaa kon bu ñëwaatee moom mi ak an-Nu'maan ibn Muqarrin an-Nu'man ibn Muqarnin dina ñëw ci mbiram moom tamit daanaka ay mbiram it barewul muy am Nu'man ibn Muqarrin ibn A'id al-Muzani boo seetee ñoom ñépp ci waa Muzayna lañ bokk waaw mu nekkoon mbokk Suwayd ibn Muqarrin waaw moom mii nag bokkoon na kon ci ñu àndoo nag Euh, ki nga xamante ni mooy Xuzaa'i ibn Abd Nuhm ngir ñëw ci yonent bi aleyhi salaatu wassalaam jaayanteeg moom ci wafdu Muzayna moom an-Nu'maan ibn Muqarrin ibn Aa'id al-Muzani moom fekk na ginnaaw euh, futuuxaat yi fekk woon na ko Euh, moom mii laa bu euh, euh, moo ñëwoon naan Seydina Omar di ko di ko di ko gë wax li nga xam ne mooy dugg ubbi gu ñu ubbi bi mu nee xalifa al bilaadul dëkk bu mag boobale di Qaadisiya te moom an-Nu'man ibn Muqarrin bi dañ ne moom moom moo ubbi Asbahan muy Ispahan tey ci iraq ci jamonoy seydina omar ibn alxataab radiallahu taala anhu wa arda moom nag euh, mu ngi génn àddina fële ca ji nahwand ci jamonoy seydina omar ibn alxataab radiallahu taala anhu wa ardaahu ci la génn àddina <coughs> dëkkoon na ku mel ni al imaam ibn abdul bar ibn abdul bar al andalusi nee dëkkoon na basora di basra après mu daal dem kuufa am na ñu ne moom mii keroog fatxu makka moo yoroon drapeau waa Muzayna loolu la imaam ibn abdul bar wax mais dañ ne mukk du moom mii waaye xuzaa'i mii xuzaa'i ibn abdi nuhm al muzani moo yoroon drapeau Muzayna keroog fatxu Makka loolu it dañ ci gis ne kon ñoom seen wafd bii muy wafdu Muzayna wax nañ la ne imaam ibn euh, euh, ibn nan ibn ibn imaam al-Waaqidi ak ibn Saad nee nañu muy xewoon ci cinquième année bi ci rajab ci gàddaay yonent bi aleyhi salaatu wassalaam en tout mooy bu dee càllale boobu wérul waaye la fait mooy ñoom ñii kenn ci ñoom ñii nee nañ imaam ibn Abdul Bar nee na moom mii di an-Nu'man ibn Muqarrin moo yoroon drapeau bi ñeneen ñi ne mukk mukk mukk Xuzaa'i la loolu day wone ne kon avant fathu Makka ñoom tuub nañu wafdu xuz euh, wafdu Muzayna moom nag di an-Nu'man mii mu ngi génn àddina kon ci xilaafu Seydina Omar ci l'an 21 loolu la al imaam ibn saadin rahmatullah alayhi wax ci at-tabaqaat radiyallahu taala anhu wa ardaahu wa anna bihi wa ja'ala a'aaliya al-firdawsi maskanahu wa ma'waa kon bu ñëwaatee ci Xuzaa'i ibn Abdi Nuhm kon ñii mu ne kon ñii ñoo ci àndoon ak moom eh, ñoom la àndaloon loolu mooy riwaaya ibn Shaahin léegi mu ñëwaatee ci li nga xamante ne nii mooy euh, riwaaya biñ la doon wax bu imaam Ibn Sa'd bi naka noonu boroom ad-Dalaa'il soloo na ko di imaam al-Bayhaqi rahmatullah alayhi mu jaar ci yoonu Muhammad ibn Salaam al-Jumahi an ibn Daabin annahu qaala wafada Xuzaa'i ibn Aswad moom la wax ne dafa juum moo tax ku mel ne imaam ibn al imaam al isaaba mu indee lool rahmatullah alayhi dane wa qawluhu Xuzaa'i ibn Aswad galat wa innamaa huwa Xuzaa'i ibn Abdi Nuhm imaam al xaafiz ibn Hajar ci al isaaba mu ne kanta xadiis bii wax ji nga xam ne moo ci nekk ne Xuzaa'i ibn Aswad loolu njuumte la waaye kii mu ngi tuddoon Xuzaa'i ibnu Abd Nuhm kon bu ñëwee loolu mooy riwaaya imaam ibn ibn euh, euh, euh, al ci ad bu ñëwee ci riwaaya imaam ibn Sa'd ci tabaqaat mu ne woon woon axbarana Hishaam ibn al-Kalbi qaala axbarana Abu Miskiin wa Abu Abdirrahmaan al-Ajlaani ñoom ñaar ñépp nee nañu qadima ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam nafarun min Muzayr minhum Xuzaa'i ibn Abd Nuhm fabaaya'ahu ala qawmihi Muzayna wa ma'ahu ashara mu ne dafa am benn mbooloo mu ñëw dikkal dëgmal ci yonent bi aleyhi salaatu wa salaam boo xamante ne nii bokk na ci ñoom Xuzaa'i ibn Abd Nuhm ñëw jaayanteeg alayhi salaatu wa salaam ci ala qawmihi mooy moom moo jaayante ne bon damay jaayante ngir sama sama waañoñ waaw mooy ci seen noo ci seen tur laay jaayanteeg yow alayhi salaatu salaam ginnaaw man bi ma jaayante waaw. wa qadima ma'ahu minhum wa qadima ma'ahu ashratun minhum léegi nag dix personnes. hein daldi ñëw ngir lan jaayanteeg mooy ànd ak moom jóge fa la ñëw mu ne fiihim Bilaal ibn al bokk na ci fii tudd na keneen muy Bilaal ibn al-Haaris moom da ko ci yokk fii muy Bilaal ibn al-Haaris ibn Usm ibn Sa'iid ibn Qurra ibn Xalaawa ibn Sa'laba ibn Thawr Abu Abdirahman al-Muzani waaw moom mii di Bilaal ibn al kon ci ñoom la bokkoon sunu riwaaya imaam ibn Sa'd bi raxmatullaahi alayhi fi at-Tabaqaat léegi eh, moom moom mii am na ñu tamit moom mii kaana saaxibu liwaa yow yawma fath kon wax nañ ko ci am numan am nañu ne Xuzaa'i la am nañu ne moom mii la moo yoroon drapeau waa Muzayna bésu fathu Makka moom nag dëkkuloon biir Medina ci ginnaaw Medina la dëkkoon ginnaaw gi mooy fa la dëkkoon jamono yonent mi alayhi salaatu salaam fa la ñëwoon waaw moom min ahlil Madina yonent mi alayhi salaatu salaam daggaloon na ko benn ab suuf fa nga xam ne mooy Aqiiq sorewul Medina noon ah après nag ci la dem dëkk fi nga xamante ne nii mooy Basra moom it waaw moom nag mu ngi génn l'an euh, àddina l'an soixante waaw bi muy génn àddina mu ngi amoon quatre-vingts ans ah comme li al imaam al Madaini daal di wax rahmatullahi alayhi kon loolu lañu wax ci moom ne. ci la génn àddina la 60 mu ngi amoon 80 ans radiyallahu anhu wa ardaahu anna bihi wa ja'ala aliyal firdawsi maskanahu wa ma'wa boo gisee ñii ñu boole leen fii xam nga dañ doon def topp kenn ba mu jeex ñu door a wax keneen parce que ñi seeni tarjama dafa tuuti de turu waaw daanaka lu ndaw lu ndaw lañ ci wax moo tax fiñ ne ci tarjama Seydina Xuzaa'i ñu bëgg bu ñu leen tuddee rek ñu wax leen lu ndaw loolu comme saa ñu dugal laa leen ci biir voilà loolu loolu moo waral lii léegi nag euh, léegi nag bi loolu xewee biñ ñëwee ñoom dix ñooñu dix personnes yooyu doon dooñuñ la tuddal léegi Xuzaa yi daldi bi mu kiiwee mu daldi dem <laughs> imaam ibn Sa'd mu ne qaala ghayru Hisham mu ne ku wuteeg Hisham ibn Muhammad ibn Sa'ib al mi ne woon ci càllale bële xam nga moom moo ne axbarana abu miskin wa abu abdirahman al ajlaani ku nekk ci ñoom xaalaa nan nañ mu ne nag ku wuteeg Hisham nee na wag ah euh, kii kii kii euh, bon pardon Hisham mu ne Hisham nee na thumma inna xuzaa'iyan mooy ci càllale bopp ginnaaw gi xuzaa'i ibn abdi nuhm xaraja ila qawmi fa lam yajidhum kama dhanna fa aqaam bi mu jaayanteeg yonent bi aleyhi salaatu salaam dëgmal ak dix person a ah, moom nee na moo jaayante ci ci turu ay ñoñam waaye daal mu ñëw gis ne ay ñoñam daal cëy ay ñoñam la mu yaakaaroon ne dinañ nangu lislaam ba mu naan ah ba mu naan moom ne dina leen jaayante ci seen tur ay ñoñam daal meluñ nam ko fooge woon waaw ay ñoñam daal meluñ nañ ko fooge woon léegi nag mu daal di toog mu daal di toog dem bon mu am ci déception bu mag mu daal di toog léegi yonent mi alayhi salaatu salaam toog ab jamono amul ci moom xabaar comme que dafa amoon euh, dafa jaayante woon ngir ñoom mooy après man nañu ñëw ngir wane ne d'accord nañu wala luy wane ne ñoom da mais mu jekk gisa mooy mu toog ab jamono gisu leen léegi nag bi mu demee noonu mu ànd ceekub déception bu rëy nee na fa daa rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam Hassaan ibn Thaabit fa qaala udhkur Khuzaa'iyan wala tahjuh yonent mi aleyhi salaam bi mu toogee lu yàgg gisu gisul waa waa na mi nga xam ne ah moom de jëloon na ne moom ñoom la jaayanteelal mu ne kii mu woolu Seydina Hassan ibn Thabit muy kenn ci powet yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ñi nga xam ne ñoo yu siiw yi mu ne ko uzur uzkur xuzaa'iyan wala tahjur mu ne ko tuddal xuzaa'i tuddal xuzaa'i mooy ci say def saddal ay way nga tudd ko ci waaye nag wala tahjuhu bu ko hijaade mooy bu ko dugg bu ko ŋàññ ci ci poème yi ngay def waaw parce que <laughs> hein ah bés euh, mooy ne pour bañ koo vexé tamit mooy bon pour rek tudd ko daal ci ay way fàttale ko li nga xamante ne nii mooy euh, ah pacte bi mu fi joxe woon ak jaayante gi mu jaayaloon ne bu ba léegi waa mu ci turu waa Muzayna te gisuñ leen boobaak léegi loolu tudd tudd leen loolu waaye bu ko bu ko ŋàññ de Seydina Hassan ne ala ablagh khuzaiyan rasula bi anna damma yaxsiluhu alwafaau wa annaka xayru Usmaan ibn Amr wa asnaaha idaa dukira as-sanaa'u wa baaya'ta ar-rasuula wa kaana xayran ilaa xayrin wa addaaka ath-tharaa'u famaa yu'jizka aw maa laa tutiqhu min al-ashyaa'i laa ta'jiz 'adaa'u 'adaa'u 'adaa'u waaw kon mu ne alaa aglib alaa abligh xuzaa'iyan rasuula mu ne alaa waawee alaa xasaan ibnu thaabit seydina xasaan bi ko yonent mi aleyhi salaatu salaam joxee ndigal loo lële soññ ko ci ngir mu tudd ci ay waayam xuzaa'i mu ne alaa abligh xuzaa'iyan rasuulan alaa waawee alaa ana kan waay yëgu ngeen ma yëgal leen ana kan moo may jottalil Xuzaa'iyan de Xuzaa'i ibn Abd ana ndaw bi nga xam ne moo pare ngir yóbbul ma saw sama poème yi ba xamalal ko ki nga xam ne mooy Xuzaa'i ibn Abd Nuhm lan nga koy yëgal ne ko ah fa innal ghadra yaghsiluhu al wafaa mooy ne de euh, wor de wor ah, tilim tilimu wor li koy fóot mooy ndoxam matal kóllëre waaw boo xasee wor bul continuer rek reconnaître sa wor continuer ci wor nga waaw mooy def nga lu salte ta saal léegi nag pour nag nga setal loolu le daal di koy fomm transformer ko lu baax looy def da ngay fexe la nga waxoon bu dee ne du lu dat ba weesu mu nekk loo mën a rattraper rattraper rek looloo koy loolooy raxas tilim tilimu woraate ak li nga xam ne mooy naxaate waaw fa innal ghadra trompé yaxsiluhu li koy rafet raxas fóot ko mooy alwafaa umatal kóllëre waaw boo nee diw benn waay ah man de moom dinaa la jox cinq cents euros waaw mais waxoo ko dat mais nag ni nga ko doon waxe waa ji daa jàpp ne yàggul yow it saa boo dajee teg moom waxatoo ci dara mel ni mbir mi ma soo ko woon a wax bul jekk rek continuer naan waaye yow kii ba ma koy wax seetlu ma li ma wax boo naa continuer rek faire comme si rien n'était quoi déedéet ndax boo ko deful bu boobaa dangaa wor xadra la si yaa ko diggoo woon ba pare trompé waa ji léegi nag pour nga fóot loolu léegi nga xam ne fekk dafa goo ko ah mooy comme ko joxe woon dat mais boo bëggee nag loo gàkk-gàkk googale di tegu sab der ñu naan diw de la mu waxoon ba léegi defu ah dangay matal kóllëre rek dox waa ji 500 euros looloo koy faj mu ko fa innaka xayra Usmaan ibn Amr ndax yaa gën Usmaan xayra Usmaan ibn Amr yaa gën Usmaan ibn Amr wa asnaaha idha dhukira as-sanaa te yaa ko gën féete kaw waaw yaa gën nekk ca njombaxtal la bu ñuy wax bu ñuy wax ci wàllu karam ak wàllu teeddaange wàllu teraange teraanga ah yaa gën féete kaw koo de waaw yow Xuzaa'i boroomu teraanga nga de waaw ah, mooy wax ko wax yoo xam ne ah mooy li koy nanti ma lay saaf wax oh tudd ko waaye bu ko ŋàññi de bu ko ŋàññi nag waaw xam nga lii bu nee ko yaa gën a Usmaan ibn Amrin ah, te yaa ko gën a màgg xam nga loolu moom day day tax waa ko déggee ne ah bon xaaral nag ma def le tout ngir gamem gën a convaincre sama gars yi quoi waaw gën a convaincre ñi nga xamante ne sama gaay ci mbokkam yi ci waa waa Muzayna waa Muzayna waa Muzayna waaw léegi nag mu ne wa baaya'ta an-nabiyya fa kaana xayran ilaa xayrin wa addaaka as-saraa'u mu ne ko te yow non seulement yaa gën kële yaa ko gën a yëkkateku ci tuddu Usmaan ibn Amr wa baaya'ta an-nabiyya yow da ngaa def lu baax waaw lu baax a baax nga def mooy jaayanteeg xayrul bashari yow da ngaa jaayanteeg yonent bi alayhi salaatu wassalaam wa baaya'ta wa baaya'ta ar-rasuul an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam yow jaayante nga ak yonent bi alayhi salaatu wassalaam ah fa kaana xayran sa jaayante googu nag nekk vraiment yiw goo xamante ne mi yiiw féetewu ko kaw waaw jaaya ndax jaayante nga ak ka jara jaayanteel dangaa jaayanteeg ki jara jaayanteel muy rasulullah sallallahu alayhi wa mu ne kon fa kaana xayran ilaa xayrin mu nekk yiiw jëm ci yiiw wa addaaka sara'u waaw asara'u mooy ku bari alal mooy bari alal waaw wa addaaka mu jotale la asara'u mooy alal ju bari mu ne kon nag fa fama yu'jizka aw ma la tutiqhu min al ashya'i la ta'jiz ida'u lépp loo xam ne nag lottal na la wala manoo ko ci mbir yi rek loolu lottul ki nga xam ne mooy ida loolu mu ne loolu qabilatahu la ci tudd mooy ne bu la lottee lottul sa tribu bi waaw mooy ñoom mën nañ laa defal loolu nga bëgg même bu dee ne yow jàpp nga ne lottu nga ci convaincre leen ñoom loolu lottul ci ñoom mooy ñu nangul la lool mu ne fa lamma sami'a dhalika bi nga xam ne nag ci la dégg lii parce que ida mu ne batnuhu alladhi huwa min mooy clan bi mu bokk ci waa Muzayna ñooy waa ida waaw mu ne bi mu déggee lii nag xam nga euh, déggoon nga déggoon nga sànk bi ñuy wax euh, Euh, moom ni mu tudd Xuzaa Xuzaa'i ibn Abd Nuhm ibn Afif ibn Suhaym ibn Rabi'a ibn Ayda voilà ñooñu lay wax moom lay wax fii ne fama yu'jizka lu law lott it aw ma la tutiqu wala loo xam ne manu ko minal ashyaa ci mbir mi ci mbir yi la ta'jiz idaa'u loolu lottalul sa waa clan sa fi nga xamante ne moom nga bokk loolu lottalu leen mu ne nag ba léegi al imaam ibn Sa'd at-Tabaqaat rahmatullahi alayhi mu ne fa qaala ba mu déggee wax ji nag fa qaama Xuzaa'i fa qaala Xuzaa'i nag bi bi ko poème yi dikkalee yu Seydina Xasaan yi fa qaala mu ne yaa qawmu qad xassakum shaa'iru rajul fa anshudukum allaha qaalu fa inna laa nanbu alayk qaala wa aslamu wa waafadu ala nabi sallallahu alayhi wa sallam fa dafa'a rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam liwaa'a muzaynata yawma al-fathi ilaa xuzaa'i wa kaanu yawma idin alf alf rajulin waaw mu ne bi nga xam ne nag ci la ko poème yi dikkal ci la ko poème yi dikkal mu daal di jóg nag ci ay ñoñam nag ne leen ah eh yéen samay ñoñ wax dëgg yàlla nag ah powetu waaja kat moo yonent mi aleyhi salaatu góor gi kat powetam bii muy Seydina Hassan mi bind kii ah xasakum de jagleel na leen wax na lu baax ci yéen de waaw. waay waay kon nag maa ngi leen di dagaan buur yàlla di leen ñaante yàlla tax. hein waay waay waay kon tee ngeen dugg ci diine ji waaye samay ñoñ comme ni ma leen ko njëkke woon a wax ñu ne ko waa léegi nag moom dinañ la defal li nga bëgg ñoom nag ñu daal di tuub def délégation ñëw ci yonent mi aleyhi salaatu salaam mu ne keroog nag fatxu Makka ba ñuy ubbi Makka yonent mi aleyhi salaatu salaam xuzaan yi mii la joxoon drapeau bi kon gis nga wax yi am na ñetti wax kon ñu ne ci ñu joxoon drapeau waa Muzayna mu ne te keroog fatxu Makka ñu ngi nekkoon alf mil góor lañu woon ñoom waa Muzayna loolu la riwaaya imaam ibn Saad bi daal di wax raxmatullaahi alayhi hein moom mii nag ah, lii lañu am ci li nga xamante ne mooy nettaleem moom Seydina Xuzaa xuzaaciyu ibn abdi nuhm radiyallahu anhu wa ardah wa anna bihi wa jacala acaaliya alfirdawsi maskanahu wa ma'waa